baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim walamma jaahum kitaabun min cindi illahi musaddiqun lima macahum wa kaanuu min qabli yastaftixuuna cala alladina kafaruu falamma jaahum maa carafuu kafaruu bih falacnatu allahi cala alkaafiriin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci li nga xamante ne nii mooy laayaab juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñeent mu ne wala maa jaahum ba léegi mu ngi wax ci ñi nga xamante ne yahuud yi di doomi banu di du banu israil ñi alayhi salaatu wassalaam mu ne wala maa jaahum <coughs> te keroog bi nga xamante ne nii ci leleen leen dikkal kitaabun mooy téere min indillah daal di tukkee ca borom bi tabaaraka wa taala di alquraan jii bi mu leen dikkalee musaddiqun ñëw di dëggal di dëggal lima maahum li nga xam ne moo ànd ak ñoomta moom la ñu yor ci tawraat dafa ñëw di ko dëggal alquraan ñëwul ne tawraat demewul noonu de walla iyaazu billah dafa ñëw di dëggal li nga xamante ne mooy alquraan jii moom daa ñëw di dëggal li nga xam ne mooy tawraat bi nga xamante nii moom la ñu yoroon de léegi nag bi nga xam ne lool am na wakaanu te ñoom yahuud yi kat nekkoon nañ lu jiitu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di feeñ waaye di ñëw medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam nekkoon nañ ñoo xam ne yastaftihuuna ala alladhina kafaru doon sàkku ndimbal naan gis nga yéen yi <laughs> naan borom bi tabaraka wa taala bu ñu masoon a joteeg ñi nga xam ne ñooy waa aws ak waa xasraj di ñaari tribu ñaari waaso yi mag yi nga xamante ne nii ñoom ñoo neewoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam jamono yoo yële di yasrib lan lañ doon wax dañ doon ñaan borom bi tabaraka wa taala naan yal nag ñu dimbali ci kaw ñii yónni ñu yonent bi nga xamante ne mooy mujjee ñëw yal nag ñu ko boole ci mu mu mu feeñ fii Yasrib fii nii ci suñu biir yahuud yi bu ko defee ñu jàpp yi arab yi daal di leen faat faat bu metti bu boobaa loolu lañ doon wax kon wa moom lay wax ne wa kaanu te ne woon nañ min qablu lu jiitu woon buñ masoon a joteeg yi nga xam ne ñooy arab yoo yële lool lañ leen doon wax de yastaftihuna nekkoon ñoo xamante ne nii dañu ne nii dañ leen doon ñaan yàlla daal di ñaan yàlla dimbali leen ci seen kaw yónni leen yonent bu mujj bi mu bokk ci ñoom alal ladina kafaru ci ñi nga xam ne ñooy païens yi pagan yi ñi doon jaamu ay ay xërëm foofale ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam falammaa jaa'ahum waaye nag ba nga xam ne yonent boo bële alayhi salaatu wassalaam ñu doon ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu daal di leen dimbalee yónni leen ko bu ko defee ñu mën a faat ñi nga xam ne ñooy arab yi di leen fontoo bi mu leen dikkalee nag yonent boo bële ba mu leen dikkalee maarafu la nga xam ne moom la ñuy xam ñëwaale ak melo yi nga xamante ne nii moom la seen téere yi wax ne bu ngeen gisee lii melo yi mooy yonent boo bële la seen téere yi doon wax la ba mu leen dikkalee lañu xam ci ay melo kafaru bi dañ koo weddi ne kii daal du moom kon na ñoom Huyay ibn Akhtab ak mbokkam ma ñoom loolu lañu defoon ba nga xam ne ci la yonent bi alayhi di Abu Yaasir keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di door a ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam moom Huyay ak frère bi dañoo dem ne ah nañ dem daal di xooli yii suñu mbokk arab yii nekk fii naan am na yonent bu bees bu fi ñëw nañ dem xooli ba mu demee mooy comme mooy nettali. alhamdulillah ki ko nettali mooy sayyidatu safiya bint xuyay nekkoon doomu ki nga xam ne mooy xuyay ibn al yahudiyul xabiis mooy yahud bu yiis boobu ne woon fi nga xam ne mooy Medina te moo waraloon xeexu xaybar bañ leen fa génnee Medina mu mer daal di dem daal di coaliser gi nga xam ne ñooy ah ñooy arab yi ci waa Quraysh ak waa Ghatafan waaye ñëw ci ñi nga xam ne ñoo desoon Medina ci seen mbokk yi foofale ci waa banu nadir daal di wax ak ñoom ci waa banu qurayda walla daal di wax ak ñoom ci kaabub na kaabub na kaabul kaabubnul asad walla nekkoon kilifaay waa banu banu ngir mu daal di ànd ak daal coalition bu mag bii nga xam ne moom xuyay nii fexe na daal ba drainer ko ci arab yi génn leen ngir ñu ñëw nag finir le boulot daal di jeexal l'islam fii ci Medina léegi xuyay moom mële boobam demee ba muy dóoraak si mook frère am ba daal di dem gisi yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa mu toog di sur di xool quoi ci mbooloo meeg yooyu di xool est-ce que dinañ gis melo yi leen tawraat wax bañ gisee ne moom la nee na sayyidatu Safiya radi alayha salaam radiyallahu anha mu ne moom ne ba bàyyi ba man bu mu ñu masoon a génn ba ñëw dem ba ñëw daanaka seen doom yëpp man lañ ci ginoon a bëgg man lañ doon njëkkante di ma yëkkati maay bés boobu biñ ñibbisee ci timis bi mu lëndëm gaay ba may jaw si di ñëw faalewuñ ma sax tellement dañoo kaawoo léegi nag nee na maa ngi dégg sama baay di wax keneen frère am bi ko Abu Yaasir naan ko mais est moom la kii est-ce que moom la suñu téere yi di wax daanaka yoon wi yëpp mënuñu woon a wax tellement mooy njàqare gi leen dal vraiment foogoon nañ ne yonent boobu ci ñoom lay bokk far mu nekk maanaam jóge ko quoi loolu moo leen kaawa ba mënuñu woon a wax yoonu wi yëpp du ñu agsee nag noonu ñu ñëw nag toog ci kër gi quoi. xuyay ne frère bi mais est moom la wala Abu Yaasir frair bi laaj ko mu ne ko sii ah moom de moom la suñu kii de moom la de en li suñu téere bi wax melo yépp mu ngi ci moom léegi nag ñu ne waa léegi lan nga gis mu ne adawatuhu ma baqiti oh waaye man duma ko gëm de noonook moom fekk borom baa may desal ci kaw suuf noonu la moo tax keroog biñ koy faat keroog bi nga xam ne ci ghazwatu Quray banu la comme que dafa ne woon euh, Ka'b ibn al-Asad sang waa banu la dafa jëloon ak moom pacte ne ko xuyay wallaahi bés boo ma fi waxee ba ma dagg pacte bi ma amat ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat moom mu ngi matal li ñu waxoon de ba mu fiy dóor a ñëw ba léegi yéen waa banu Qaynuqa yu banu Qaynuqa ñu fi jële woon xam nañ li tax yéen waa banu Nadir yii yow xuyay ak ñooñ xam nañ tamit li tax mu jële woon leen fii léegi kantaay ñun waa banu Qurayza ah ñun de moom mu ngi matal ak li nga xam ne moom lañ moom la waxoon ak ñun ba léegi kon nag man du ma dagg li nga xam ne mooy pacte boobu xuyay yéey nopp bi comme nañ ko gisoon ca suuratul ahzaab loolu le bañ doon gis loolu le ak banu qurayza wa anzala alladhina kafaru min qablihim min walladhina kafaru min sayasihim ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi woon ca se ñooñu le mu wa génne leen ca seen tataya muy waa banu qurayza léegi nag xuyay Ka'b ibn al-Asad nekkoon sangu waa banu qurayza da ne ko woon gis nga boo ma fi def lool da ngay jël pacte que ne boo xamante ne nii mooy ne gis nga Quraysh ñëw nañ fekk Xatafaan defuñ li ñu war a def léegi yow leer la ne bu boobaa Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam gis nga bu dëppee foofu ci sama kaw lu jëm mooy ñun waa Banu Qurayza bu boobaa nag yow xuyay comme que yaa ko somb woon somb bi naqay di ko naan ak ñu naan ah, di nga ñëw dugg ak ñun ci suñu tata yii ba lépp lu ñu dal dal la xuyay ne ko waaw geroog bi nga xam ne ci lañ leen toroxal waa Quraysh dem daal di wa raddallahu alladina kafaru bi ghaydihim lam yanaalu xayra léegi nag lool la mu delloo leen comme nañ ko gisoon te suuratul ahzaab ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ci waa Quraysh ak waa Ghatafaan ak tribu yi nga xam ne ñoom bañ l'islam ak kaw-kaw yi nga xam ne bañ lislaama dee woon ci seen xol yi suñu borom daal di leen dëppal bañ yàggee foofu fële daal di salfaañi seen tànt yàgg yooyu ba Abu Sufyaan daal di ne man dem naa daal di daq gëlee moom daal di ne fes gaa yi topp ci léegi nag ba nga xam ne ci la ñu faat ñi nga xam ne ci la ñuy faat waa Banu Qurayda Huyay ibn Akhtab ci boppam ba ñëwee indi ko war a dóor doqam moom moom deeñul woon nekk ci li nga xamante ne la mu waxoon rek ne adaawatuhu man daal noon ak yonent bii laay def naan maa baqiitu fekk rek man maa ngi nekk koo xam ne kuy des la moo taxit alxabiis noonu la deewe ñu daal di koy sànni ca mbalkaay Banu Qurayza alayhi laanatullah kon nag moo tax suñu boroom ne kon nag ñoom loolu lañ doon wax di ñaan yàlla naan mu ëndil leen yonent boo bële doo waxul nga mu ñëw ngir ñu ànd ak moom sax ci ci ci yiw gi mu ëndi waaye ngir vengeance quoi arab yii di ñu fontoo waa Aws ak waa Xasraj bu ko defee ñun rey leen même ni am yonent loolu lay jari ñëw ci yow daal parce que yéenee diw noonoo ngeen ak ñee léegi yonent daa war a ñëw wala nit ku baax ngir jàppale leen daal ci seen noonoo boobu ngeen rey seeni noon ñoo xam ne noonoo gi kat ci seen bakkan kese la tegu léegi nag mu ne falan maa jaahum comme bam leen dikkalee ma arafu li ñu xam ci ay meloom ñu gis ko keroog bi mu ñëwee ci ñoom Medinatul Munawwara ala saakinihi afdalus salaati wassalaam kafaru bi dañ koo weddi ba mu des ñu néew ñoom Abdallah ibn salaam moom ba mu ñëwee fekke yéeg ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne moom itam day seet si comme xuyay ne day xool ba mu gisee ba mu agsee moom daa njëkk dégg li njëkk a dégg yonent bi alayhi salaatu salaam bu wax nee maa ngi ñëw fekk nit ñi wër yonent bi alayhi salaatu salaam kàngamu euh, juif la woon ci ñoom la bokkoon ñu ëppoon xam-xam ci ñoom te yahuud yi ne woon moo nekk suñu mooy suñu kàngam bi suñu doomu fóore bi du loolu lañ waxoon keroog bi mu tuubee nee na ba ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu salaam nit ñi wër ko li ma njëkk a dégg muy wax maa ngi dégg mu naan ayyuhan naas afshu salaam wa at'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil layl wan qiyam wan naasu niyam tadxulul jannata bisalaam Allah mu ne man Abdallah ibn Salaam gis nga nit ñi ni ñu wutee ni borom bi di di wutalee nit ñi ko waa xoola Xuyay ak Abu Yaasir mbokkam mi ni ñu def moom weddi kantaa kii seen mbokk mii moom bi mu ñëwee xool si dégg yonent ma alei saatu salaam naan ayyuhan naas e yéen nit ñi afshu salaam répandez le salaam dee leen nuyoo di nuyu nit ñi wa at'imu ta'am te dee leen joxe dee leen joxe ñeel dee leen leer ñam dee leen ñang ñangoo joxe lekk nekk bañ a nekk ñu siis ta ngott ta riba wa at'imu at-ta'am wa sallu bil wasilul te dee leen jokk seen mbokk yi dee leen ko jokk wa at wa wa sallu te dee leen julli bil layli lenn ci guddi gi dee leen guddi lenn ci guddi di def ay nawaafil wan naa su fekk nit ñi ni yaamun ñu ngay nelaw bu ko defee tadxulul jannata di ngeen dugg aljana bu ngeen faatoo bi salaamin ci jàmm loolu la dégg moom la njëkk a dégg moom mi nga xam ne ba mu tuubee mooy abdallah ibn salaam allah alayhi ridwaanu salaam kon nag mu ngi noonu kon nag suñu boroom ne kantaa ñi ci bon ci ñoom ñoom ñoom ba ñu gisee melo yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañu xam kafaru bi dañ koo weddi kon nag fa laanatullah waay waay waay yàlla na rëbbum yàlla te rëbbum yàlla nekk na alal kaafiriina ci ñay weddi yi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin